وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر rawaahu abu daawud wa tirmidiyu rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasanun saxiix wa haaza lafzu abi daawud rahimahullahu taala kon al imaamu al xaafidu an-nawawiyu rahimahullah di ñëwaat ak ñun ci bunt bi nga xam ne ci la ñu yemoon euh, muy chapitre cinquante baabu fadli du'a bunt buntu bi wax ci ngëneelu li nga xam ne mooy ñaan ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna Euh, gisoon nañ xadis mille quatre cent quatre-vingt mu ne woon wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqul alhamdulillah allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka alhamdulillah wa alayka tawakkaltu walillahi alhamdu wal minna ba mu jeexe tey ñu war a gis xadis bi ci tegu mooy xadisu mawlaana mawlaatna Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha muy xadis mille quatre cent quatre-vingt-un mu ne waan Aïshata mu ngi jële ci yaay jullit ñi radiyallahu anha di sayyidatu Aïsha radiyallahu anha anna nabiyya kene yonent bi alayhi salaam kaana nekkoon na yad'u doon ñaan bi haa'ulaa'i al-kalimaat ci kàddu yi allahumma isa eh, borom inni man a'udhu bika maa ngi ñaan nga musal ma ci fitnaay safara waaw waaw épreuve ya dal biir safara waaye épreuve yi nga xam ne ñoo lay dugal safara ñooyu safara ci boppam wa adabin naar waaye mbugalum safara maa ngi lay ñaan nga musal ci wa min sharril ghina ak li nga xamante ne nii mooy mbonuk gi nga xam ne moo làqu ci koom wal waaye mbon gi nga xam ne moo làqu ci li nga xamante ne nii mooy ak ñàkk waaw kon mu ne rawahu soloona hadis bi Abu Dawud al imam Abu Dawud wa Tirmidhi ak al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhima mu ne wa qaala imaamu Tirmidhi moom bi mu ko solee rahimahullah dane hadithun li hadith la hasanun bu baax waaye sahih bu wér mu ne nag wa hada kanta nag kaddu yi mandi fii nag man imaamu Nawawi lafzu abi daawuda mooy kaddu yi nga xam ne nii la ko al imaamu abu daawuda de léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar dong ko solo ñu ne hadis bi sëriñu imaam abu daawuda solo woon na ko muy al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal waaye ñoom imaamul buxaari solo nañ ko imaam muslima ah sauf que ñoom <laughs> ci xadis bu gudd la boo xam ne kàdd yooyu da cee dugg mooy waxul na bi haula al kalimaat sayyidatu Aisha dinañ gis ñoom nan lañ ko solo ngi gis kaddu yi ci biir te xadis la yoo xam ne tuddoon nañ leen fi yenn yi imaamul Buxaari yenn de ko indi moom da gàttal ko yenn yi mu guddal ko kaddu yi duggaale ci moom euh, a'uuzu bika min fitnatil min min sharril ghina ak yooyu kon nañ gis comme que ñi mu wax ñoom la ñoo ko solo ma al imaam Abu Daawud ak al imaamu abu isa at-tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' al-imam abu dawud rahimahullah kitabu as-salat lu ko li babun fil isti'adha mu ne hadathana ibrahim ibn musa ar-razi mu ne nettali suñu sëriñ di ibrahim ibn musa ar-razi di ibrahim ibn musa ibn yazid ibn zadan at-tamimi abu ishaq ar-razi rahimahullahu ta'ala xanu xawoon ko ci as-saghir ak al-farra rahimahullah génn àddina la 230 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Isa mu ne kii nett mooy Isa di Isa Yunus ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdillah ah, as-Sabi'i mooy al-Hamadani kii mooy frère wu Israil doon wax fan yee ñu ngi ko doon waxtaane waxtaane woon nañ tuuti te Isa di frère bi nga xam ne moom frère la <coughs> frère Isa la eh, eh, Yunus la non Yunus mooy seen baay ñoom ñaar frère euh, ibn euh, ibn ibn Abi Ishaq as-Sabi'i euh, rahmatullahi alal jamii génn àddina cent quatre-vingt-un rahmatullahi alayhi ah, thiqatun ma'mun qaala mu Hisham Hisham muy Hisham ibn Urwa ibn ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi rahimahullahu ta'ala gane àddina la 61 génn àddina la 144 am na wuute rahmatullahi alayhi an abihi mu jëloon ko ci baayam muy Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah al-Madani gane àddina ci jeexitalu xilaafu Sayyidina Umar l'an 23 génn àddina la quatre-vingt-quatorze hmm, siiw moom du laaj Urwa moom rahimahullah ana Aysata mu jëloon su ci tantam di petite sœur yaayam yaayam moo doon moom euh, Asma bint Abi mu jëloon kon sayyidatu Aysa bint Abi Bakr siddiq radiyallahu anhuma ummu Abdillah euh, al-Qurashiyya génn li nga xamante ne mooy l'an cinquante-sept am nañu ne l'an cinquante-huit euh, an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min fitnati an-nar wa 'adhabi an-nar wa min sharri al-ghina wal-faqr voilà kaddu yi la ne moom kaddu al-imam Abu Dawud la kanta al-imam at-Tirmidhi nañ xool moom nan la ko ëndee moom it benn bërëb la ko ndax baabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun mu ne haddasanaa Haaruun ibn Ishaaq al-Hamdaaniyu ah, mu ne nett suñu sëriñ di Haaruun ibn Ishaaq ah, ibn Muhammad ibn Maalik ibn Zubayd al-Hamdaaniyu Abul Qaasim al-Kuufiyu rahimahullah génn àddina la deux cent cinquante-huit am na nag uute rahmatullahi alayhi muy saduuq koo xam ne ku dëggula woon la boroom taqribu tahdib di imam al-hafiz ibn hajar wax rahmatullah mooy ku dëggula woon qaala mu ne haddathana abdatu ibnu sulayman mu ne ki nettal mooy abdatu ibnu sulayman al-kilabi abu muhammad al-amiri ñi ne amiri la ñi ne ku al-amiri al-kufi gane àddina cent vingt génn àddina cent quatre-vingt-sept rahmatullahi alayhi ah moom nag abdam yi nga xam ne moom thiqatun sabt la borom taqrib at-tahdhib wax daal imaam al ibn hajar rahimahullahu ta'ala an hisham ibn urwa gis nañ ko sànq moom kenn du laaj hisham hisham ibn urwa moom kenn du ko laaj sëriñ ñoom imaamu ñoom malik ak ñooñu la rahmatullah alayhi an abihi urwa it kenn du ko laaj radiyallahu anhu gis nañ ko sànq an aishata radiyallahu anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xoolal imaamu tirmidhi da ko guddal comme ñoom imaamul Buxaari yi ñu ko indee loolu la moo tax euh, xaw tax imaamul euh, <laughs> Nawawi indiwul rek ne muttafaqun alayhi indee ko kàddu yële même bu indee bii waaye mu euh, bu imaam Abu Daawud bi xoola sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yad'u bi haa'ulaa'i al-kalimaat allahumma inni a'uudu bika min fitnati an-naar wa 'adhaabi wa adaabi alqabr wa fitnati alqabr wa min sharri fitnati alghina wa min sharri fitnati alfaqr gis nga moom da ci yo fitnati alfaqr alors que fële wa min sharri alghina walfaqr la woon ci imam Abu Dawud kon mu ñu waxee li muy teg allahumma isa borom inni man a'udhu bika maa ngi ñëw ngir nga musal ma min fitnati naar ci fitnaay safara wa adaabi naar ak mbugalu safara wa adaabi alqabr ak mbugalu bàmmeel wa fitnatil qabri ak fitnaay qabru wa min sharri ak mbonu fitnatil alal koom wa min sharri fitnatil faqr ak tamit maa ngi ñaan nga musal ma ci wa min sharri fitnatil masiihid dajjal waaye ci fitnaay ku bon ki l'antichrist euh, kàccikat bu mag bi de masiihid dajjal allahumma ighsil khataaya bimaa'is salji wal barad borom bi yal na ma fuut sama Euh, rëcc rëcc ci ndoxum euh, grêle ak li nga xam ne mooy euh, mooy mooy glace ak mooy grêle yi wàcc hmm? hein nga xam ne loolu mooy barad barad salji mooy glace barad mooy grêle voilà wa waan wa wa anaqi qalbi te yal na nga sellal fuut raxas sama xol minal xataaya ci li nga xam ne mooy rëcc rëcc yi kama kem ni nga xam ne an xayta nga fóote ba mu set as-sawbal abyada sawo li nga xam ne mooy yére bu weex bi a dana si ci ay tilim tilima ki taq-taq wa ba'id bayni wa bayna xataayaaya te yal nag ma soril sama digganteeg samay rëcc-rëcc kama kem ni nga xamante ne ni ba'adta moom nga sorile bayna al mashriqi wal maghribi diggante fi nga xam ne mooy le mashriq et maghrib mooy sow ak penku ah, penku ak sow allahumma yesa borom inni man de a'udhu bika maa ngi ñëw ci yow ngir nga musulma minal kasali ci tayel wal hërëmi ak mage goo xamante ni day tax dootoo sawar ci jaamu yàlla te dootoo ci defati dara wal masam waaye li nga xam ne mooy lay juróoy bàkkaar wal maram nag li nga xam ne mooy ay bor mu ne hada de hadithun xadis la xasanun bu baax saxiixun bu wér moo tax al imaamu Nawawi nawa Tirmizi solo na ko qaala xadisun xasanun saxiix voilà kon gis nga kàddu yi ni mu wuteeg kàddu yi moo tax imaam an-Nawawi daal di def euh, précision ne les kàddu imaamu Abu Daawud la xoola ñoom imaamul Buxaari ni solowee xadis bi. am nga keroog ñu lay fàttali waa woon waa yeneen saa salaam mais yow yow yow yow yow da ngaa bari looy looy <laughs> looy looy looy muslu ci ci ci ci ci ci de ah ci bor ci bor ah yeneen saa na ko waaw inna ar-rajula idha gharima haddatha fa kadhab wa wa'ada fa akhlaf ah ay problème la koy jël parce que bor gis nga bu la jàppee ba war la nit ki ah ñamu yoreel buñ ko taxawee takkal ko ay pot dina leen am lu leen wax de di leen nettalee mbir ba pare te yooyu nettali moom copp mu xam ne moo ko fomenté ngir gaa yi may ko rippi rek man ko <laughs> bañ <laughs> may ko tuuti fa kadab mu wax lu amul wa waada ba pare mu digg gaa yi dinaa ko doo xoolal waa tey moom xam naa jox naa kii la kii dinaa la jox fa axlafa te bam la koy xamoon na ne de boo na la wax loo lu lu la daw loo xam ne dina rëcc rek waaw après mu mooy hadis bi ñëwee na côté côté boobu waaye foofu imaamu na al-Hafiz al-Bukhari yi da ko gàttal xoolal nag fi nga xam ne fa la indi bu ndaale kaddu yi mooy kitaabu da'awaat baabu ta'awwudi min al-ma'sam wal-ma'ram mu ne haddathana Mu'alla ibn Asad mu ne nettana suñu sëriñ ne Mu'alla ibn Asad al-Ammi Abul Haythami al-Ammi al-Basri al-Mu'allim rahimahullah génn àddina rahimahullah mu ne haddathana mu ne qaala mu ne haddathana Wuhayb mu ne ki nga ne tamit Wuhayb Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili mawla Abu Bakr al-Basri al-Karabisi sahibul Karabis rahimahullah gane àddina vers les années cent sept génn àddina cent soixante cinq rahmatullahi alayhi an Hisham ibn Urwa ñëwaat na an abihi gis nga hadith yi même que les mêmes càllale yi ci ñoom ñii moom mooy madaar bi Hisham mu jëlo ko ci baayam de Urwa an Aishata radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqulu allahumma inni bika min al wal haram waaw ñoom nii la ko de mu ne naan saa sam faral di wax di ñaan naan allahumma ya sa borom inni man a'udhu bika maa ngi ñëw ci yow di làqu ngir nga musulma min al-kasali ci tayel wal harami ak mage gu wëpp wal maasami ak jëf ya nga xam ne moo lay jëme ci bàkkaar wal maarami waaye bor wa min fitnatil qabri waaye maa ngi ñaan nga musulma ci fitna qabru wa adabil qabri gis nga imaamu Tirmidhi nii la ko solo <laughs> ak mbugali qabru wa min fitnati naar ak fitnaay sawara wa adabin naar ak mbugalu sawara wa min sharri fitnatil ghina ak mbonu gis nga suñu xadis baa ngi moom nuyu la ko imaamu Tirmidhi di no ak mbonu fitnaay koom wa a'udhu bika min fitnatil faqr voilà fi maa ngi muslu ci yow ci fitnaay alfaq wa a'udhu bika te maa ngi ñëw ci yow ngir nga musalma min fitnatil masihi dajjal ci fitnaay masihu dajjal allahumma esa eh borom ighfir anni yal na nga fóotu ma fóotal ma wëllif ma mu wëllif ma xasaayaay samay rëcc rëcc bi maay salji ci ndoxum galaas wal barad ak ndoxum li nga xam ne mooy gerel wa naqi qalbi teyal na nga setal sa xol minal xataaya ci rëcc rëcc kama kem ni nga xamante ne ni naqayta noone nga setale athawbal abyada yére ba nga xam ne moo weex tall blanc immaculé dina dana ci ci taq-taq yi wa baiteel na nga soril bay nii sama diggante wa bay na xataayaaya ak sama diggante ñaa rëcc rëcc yi kamaakeem ni nga xamante ne ni baate noon nga sorile bayna al mashriqi wal maghrib gis nga lii mooy imaamu Tirmidhi du nii la ko ndeewe waaw léegi xoolal al imaamu abul xusayni muslim ibnul xajjaaji rahimahullahu taala moom tamit comme noonu rek <laughs> waaw daa njëkkandi biñ doon wax bi Sayyidatu Aysa nettali affaire bi benn waay ne yoneen saa sa ay yoneen saa sa ma saramaana sa'idu minal maghrib ya rasulallah ah ñaan yàlla mu musal la ci bor bi na ko wax inna rajula idha gharima haddatha fa kadhaba wa wa'ada fa akhlafa voilà léegi boobu noonu après imam muslim nag daal di ëddi nag bi nga xam ne moo niroog comme imamul euh, tirmidhi ak sëriñam imamul bukhari bi ñu di woon hmm? mu ne moo ko di kitaabu dhikri wa du'a wa tawba wal istighfar babu ta'awudh min sharri al fitan wa ghayriha mu ne hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Kurayb wal lafdu li Abi Bakr mu ne net sama ñaari sëriñ ki ñu njëkk ma Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullah alayhi wa Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani wal-Kufi gane àddina cent soixante et un génn àddina deux cent quarante rek di sëriñu waa kutubu deux ah, sitta rahimahullah abu mooy abu kurayb wallaf bi mu ne kaddu yi nag la abi bakr sama sëriñ bu njëkk bi di ibn abi shayba borom musannaf moom la eh, kaddu yi ci moom laa ko jël qaala ñoom ñaar ñu nag ne nañ haddathana ibn numayr ñu ne nettal na ibn numayr ni abdallah ibn numayr xam nga imam muslim muhammad mooy di doomu kii moom mooy Euh, mooy mooy sëriñam voilà léeg-léeg mu jële ci moom voilà bari na lu muy jële ci moom waaw mais bii jaarul ci moom muy Abdallah ibn Numayr ibn Abdillah Abu Hisham al-Hamadani al-Kufi gin gane àddina cent quinze génn àddina cent quatre-vingt-dix-neuf rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hisham ñëwaan na Hisham ibn Urwa an abiihi muy Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu ali Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anil jami' an Aisha mu jële ci tantam Sayyidatu Aisha radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yad'u bi ha'ula'i da'awat gis nga imam muslim kana yad'u bi ha'ula'i da'awat ñoom imam abu dawud ak imam at-tirmidhi kana yad'u bi ha'ula'i al-kalimat te bi ha'ula'i al-kalimat gisoon nañ fi hadith bu mel noonu muy hadith sayyidina sa'd hmm? ibnu abi waqqas radiyallahu taala anhu wa arda gisoon nañ fi xadisam boo xam ne dana yonent saa salam da kaana yadumu bi haula'il kalima mooy e, gisoon nañ ko ci mooy xadis mille quatre cent vingt et un wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kaana yata'awwadu dubura as-salawat bi haula'il kalimat voilà kon fii dane kaana yad'u bi haula'id da'awat mooy lan mu ne allahumma inni mu ne allahumma ah fa inni a'udhu bika min fitnati an-nar wa 'adhabi an-nar wa fitnati al-qabr wa 'adhabi al-qabr wa min sharri fitnati al-ghina wa min sharri fitnati al-faqr mu ngi ni lii mooy suñu hadis bi non voilà wa min sharri fitnati wa fitnatil qabr wa adaabil qabr wa min sharri fitnatil ghinaa wa min sharri fitnatil faqr wa a'uuzu bika min sharri fitnatil masiihid dajjaal allahumma ghsil xataayaaya bimaa'i salji wal barad wa naqqi qalbii min xataayaaya kamaa naqqayta as-sawbal abyada minad danas wa baa'id baynii wa bayna xataayaaya kamaa baa'adta baynal mashriqi wal maghrib allahumma fa inni a'uudu bika minal kasali wal haram wal ma'sami wal maghram oh. waaw kon léegi kon ginnaaw bi ñu gisee taxrij bi kon gis nañ kàddu yim ne imaam Abu Daawud wax na noonu la ko indee imaamu Tirmidhi niroo na ak sëriñam yi Buxaari ak al imaamu. muslim rahmatullah alayhim niñ ko soloowe kon hadis gis nga ñi ko soloo ni mu bare ah, léegi nag mu des lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wax baabu fadli addu'a bunt bi wax ngëneelu ñaan ñu ne la dafa leer mooy ngëneelu di ñaan ñaan gi nga xam ne yoneen saa sallam da ko dëkke woon moo tax Sayyidatu sa ne kaana bi nga xam ne yadullu ala dawaami day wane ne lii da koy saxoon wal istibraar ba pare wuy ci ah, muy kàddu yoo xam ne yu neexal man la ak gàtt comme ñaan yi nga xam ne noonu la neexi jàpp allahumma inni a'udhu bika min fitnati an wa 'adhabi an wa min sharri al-ghina wal faqr waaw kanta muslu ci adabu naar fitnati naar loolu yàgg nañ ko wax waaw te muslu ci safara mooy ñaan yàlla mu musal la ca lay jëmee safara lépp loo xam ne boo ci newee wala boo ko defee fam lay jokkale mooy safara ñaan yàlla musal la safara ça veut dire que yooyu na la ci fegal musal la ci yooyu parce que ñooy ay wasaa'il jokkalekaay yi échelles yi nga xam ne ñoo lay man directement à jahannama léegi nag yàlla musal ma ci mbugalu safara ça veut dire yàlla musal ma li nga xam ne moo may mooy mooy yàlla yi rek waaw mooy moo yàlla yi ci d'une façon <laughs> mooy yàlla yi ñooy won moo ñooy yóbbu nit ki hmm? li nga xamante ne nii mooy euh, sawara waaw kon di ñaan yàlla mu sori la mu musal la ci nga koy mooy di am sa ba lu lay jural am sànjam wala am meram tax nga teere si terminus nekk fa nga xam ne mooy sawara wal iyaazu billah ah wa min sharril ghina mu ne kon fii mu ngi ñaan yàlla musal ko ci mbonu li nga xam ne mooy richesse waaw parce ñu bari dañoo foog ne richesse moom lu baax ke ci ne déedéet xanaa borom bi waxul innal insaana la yatgha an ra'ahu bi nee na innal insaana gis nga nit ki diñ ko gis mooy koo xamante ne bien sûr yarwul wala nanguwul même bu dee yaroon nañ ko ci mais tënku ci ci yarul islam wala rek ni ko yàlla fitra gi ko yàlla defaloon. mu bañ a deñ ci moom waaw bu deñul ci moom même bu dee pate la léeg-léeg da gis ne alalam du ko pasar pasaree te tamit mooy euh, dina ci def lu décent quoi mais bu dee yow sa fitra da koo ñàkk complètement ba pare topp sa bakkan bëgg siiw ak tamit gars yi di la joxoñ baaraam ngay jaay ne yow yaay le grand jet-setteur ay yu mel noonu kooku moom na la leer ne du moom moom ci yàq lay dëkk waaw fitnaay alal kookoo ci tàbbi waaw kon nag euh, euh, fitnatul alal daa am fitna boo xamante ne bu garaaw la ah. xam nga muñ <laughs> euh, li boroom xam-xam yi naan muñ ci biir xéewal yi moo gën a metti ah. waaw façon muñ yépp muñ fekk mooy nga am ay xéewal yu bari yu yàlla defal ba pare nga ciy muñ loolu moo gën a metti kiy muñ ci ñàkk ak kiy muñ ci loo xamante ne natt bu ko dal la non waaw <laughs> nu ko am na nu ko boroom masaali boo xewoon mais muñ ci ci ci ci yu neexee xéewal yi yooyu ak yooyu jamonoy koom ah ah a'zamu anwa'il eh, eh, eh, nan la ko waxe ba pare jeexale ko ajal <laughs> waaw waaw ma waaw est-ce <laughs> moo gën a metti waaw parce que en fait da ngay day nekk sa possession lépp loo xamante ne xam nga àddina bi moom ku yor alal daa nekk yu bari gaa yi uddil la ko non boo yoree alal moom lu bari day accessible ci yow xam nga ki amul alal bëgg a mooy yàlla léeg-léeg am na façon mooy yàlla yooyu manu ko <laughs> non nekkul ne xam nga lu tax manu ko parce que amul alal alors que képp alal non façon mooy yàlla daanaka moom daanaka yépp budut budut yëpp da koy xaw a ndax alal ji parce que nit niti àddina yi ñooy ay nit yoo xam ne niti intérêt lañ ay matérialiste lañ waaw moom gis nga booy baatre alal ji ñu ubbil la buntu yépp li yàllay xaraamal fu nekk boo fooy dem di fëgg ñu lay jox ñu lay ubbi ne la ëskey yaay yaay ba yaay yaay bañ waaw léegi kon mooy alal jooju nag mooy fitna jooju ju garaaw la waaw moo tax ci al imaam al Ghazali rahimahullah <laughs> al mu ne hmm? euh, gis nga nag fitna gi nga xamante ne ni waaw imaam al mu ngi koy tudd nag qaala al Ghazali mu ne al imaam <laughs> al Ghazali al Shafi'i nee na mooy seen sëriñ bi bon ci sëriñu Shafi'i yi la bokk. al imaam al abu hamid al ghazali rahimahullah wa radiya anhu mu ne fitnatul ghina al hirsu ala jam'il maal wa hubbihi hatta yaksibahu min ghayri hillihi hmm, wa yamna'uhu min waajibati infaaqihi wa huquuqihi wa fitnatul faqr yuraadu bihi al faqr al mudqa'u alladhi laa yashabuhu khayrun wa laa wara' hatta yatawarrata saahibuhu bi sababihi fiima la yaliqu bi ahli diini wal muru'a wala yubaali bi sababi faaqatihi ala ayi haraamin wasaba wala fi ayi haalatin tawarrata <laughs> waaw mu al imaam al Ghazali rahimahullah mu ne noo fitnaay alal nag xam nga lan la fitnaay koom richesse mooy xër gi nga xam ne moom la nit kii xër ci dajale alal sopp ko sopp koo xam ne sopp ko leneen ba ni nga xam ne da koy pousser looloo koy pousser ba mu koy ut ci loo xam ne waru ko woon a amee noon mooy amewut mu daganul non moom moom bu dee am alal moom ay dagan ak yooyoo tee mu bañ am waaye day am waaye yow ah. dagan fan yi fi tardé yooyu mooy lan non waaye yow attention waaw non seulement bu koy am du ko amee ci jamo nam ko war a amee benn ñaar bu ñëwee di ko dépenser non seulement mu xañ ci ak ña nga xam ne ñoo ci am ak ña xam ne ñoom lu war a dépenser am na ñoo xam ne dagan na de mais dañoo nay loolu mooy fitnaay alal ci ñoom mooy bu ñu du ñu ko dépenser bu ñu ko war a dépenser bu ñu leen ne ay joxe leen zakat ñu war a joxe zakat ñuy ut ay xiyal di teg ay plan ngir bañ a joxe zakat wala bañ a dundal ñu war a dundal wala bañ a def ya ñu leen war a kii ñu yañ leen gàll ñu ci ñu ci loolu fitna ga waaw loolu moom yu garaaw la ak jël ko di ko dépenser fu xaram voilà waaw yow lañu tudd gumba gi yow yaay marin bi wala yaay parrain bi après nga jël jox booy yi ñu dem euh, fowi quoi waaw yow loolu xam nga fitnaay alal la waaw alladi jamaa maalan wa addada waaye fitnaay alal mooy dajale gi muy wax nii <laughs> moom la alxuraan di wax noonu waaye gi nga xam ne jamaa maalan day dajale alal wa addala di ko compte rek waaw compte bu nekk banque bu nekk am na fay compte waaw waaye dajale alal mooy bari terrain yoo xam ne loolu lépp alal la ay tool ay magasin ay oto bu nekk waaw ko li am naa fa nangam waaw kili koro am naa fa ñaari oto yu transporté waaw jàmm gën bu bu bu bu bu bu Kaolack ak bu Dakar voilà ah fële ca Ndar waaw di compter sama toolam ngalbaan ba waaw to toolam lumpul ba <laughs> waaw sama gaal ya sama looco ya sama fila tourné ya sama bato ya sama nangam sama jet privé ya ah, nangam nangam sama action ya ma am air air France wala air nangam mooy moom di dajale rek waaw di dajale waaw mais quant à li teg yàlla tere koy def non yàlla tere non du ko def loolu problème la waaye xër ci bokk nañu fitnaay alal mooy nga ciy xër ba loo xamante ne yow dootoo doy looti moo tax yeneen saa saa no innamal ghina ghina an-nafs laysa al-ghina ak koom nekkul bi kasratil araba bari loo dajale comme niñ doon wax nii yiñ fi wax nii yépp nga am ko amaase ko mu ne loolu du dëgg-dëgg koom lii koom dëgg-dëgg mooy doylu xol waaw képp nag koo xam ne yàlla dalaa xañ go euh, xinan nas mooy boo amoon alali àddina lépp bu tegu woon sa loxo du la doy waaw jamais ci kare keroog lay gën a mën a daw ci ginnaaw wala profit ginnaaw gina a mën a am ginnaaw optimisation fiscale ginnaaw nan lay def ba du sonn ci affaire yi du fay lu bari du génn lii dugg day bari waaye li muy génn du dara daanaka waaw parce que amul doylu xol waaw da nga naan waa ji ne kii bu arrêté woon liggéey li des ci dundam waxuma moom mais ay sët sëtaatam mën nañoo dund ci alalam ji mais yow loolu yaa koy seetlu di ko wax mais moom ah non non non fii mu ne bu naroon a bu amoon ay ay milliers d'euros yu war a mën a xëccoog yow mi nga xam ne eh, daanaka baari ab baaraga baari yi ne nga da koy xëccoog yow ah, du ko baag yow ndax lan amul rinan nas waaye fitnatul faqr nag ginnaaw kon bon ci gàttal loolu mooy fitnatul waaw nga xam ne léegi nag comme yeneen saa salaam dana woon nit bu dekkee yawmal qiyaam ñeenti laaj yiñ koy laaj waxoon naa la boo fàtte la ko alal kese moo am double laaj <laughs> waaw xam nga ci sa dund an umrihi ci dundam fii ma abla fan la ko ja Euh, rappelé ba pare mu laaj la sa ndaw sa shabab xam nga loolu da naan bon ndaw ci dund la bokk loolu dëgg la waaye bii dane benn bi la wax an maali yi dane alalam des na ko laaj képp ku dekki bala ngaa tegu tànk am na malaaka yu naan yu taxaw sa kanam nga tontu ñeenti question door a teg tànk xool fooy jam sa dund gi noo ko rappelé wóor na yàlla dund taa yi la yàlla jox nokki boo ko euh, euh, xam nga xam nga euh, nit ki nga xam ne ixlaalu nafasin en temps <laughs> mooy yow nga pertal ah sa dund ci ñàkk a topp yàlla loolu day nekk rëccu yow mal mais léegi dama lay laaj ki nga xam ne moom waxuma la ci ci ci ñàkk topp yàlla mais da doon def lu mooy yàlla jamono jooju mais kooku moom lan lan la war a def moom kooku moom dañ koo jëlal kon sa dund gi foo ko jeexale sa ndaw gi sa jeunesse bi la yàlla joxoon nga naa nga jàpp ne waa ndaw lañ noo dañ cee toll ay gone lañ bàyyi leen nag ñu fo dañ cee toll kan moo la ko doo bàyyi wax lu amul lu am solo tax wax yemuñ ci laaj la dund kese ñu laaj la sa jeunesse waaye nekk ci université c'est les jeunes waaye bàyyi leen nag ñu foo entre jeunes ah, ah, ah, c'est comme ça euh, toutes les générations noonu lañ def après bu génération yu yu ñàkk yu ñàkk bopp yi defee noonu yow dañoo ñëw def ni ñoom <laughs> comme ça ndaw gi foo ko weesu foo ko passé léegi nag ñu laaj la benn double question sa sa alal ji noo ko amee ak ba nga ko amee foo ko dugal <laughs> double question la xaw la quwwata illa billah loolu nag mooy problème bi mooy alal moom dañ lay laaj yow fan nga ko jële moo tax ma ne la woon léegi imaginer ko xam yii yëpp benn waaye taxaw fee ne parce que baayam sëriñ la wala maamam sëriñ la naan alal képp ku fi xool lu lu lu ku fi xaar lu dagan doo dund ah wala li am solo du noo ko amee waaye boo ko amee fa nga koy dugal loolu waxu kàcc la waa ji day nar. non kooku expliqué kat la même bu dee am na kaala muy teg am na ñu koy dar ay taalibe yuy taasu ci barke ma ne yéen a ngi taasu barke ci ci barke amul ci kàcc kat waaw te képp ku dégg waxam yooyu ba topp alal yi di ci jële lu ko lu la neex bala ngaa dee ngay gis waxatuma la ba ngay dugg sa bàmmeel ngay gis conséquence dajjaal boobu kàcckat boobu naan sëriñ la lim leen doon gëmloo ngeen ciy dundee ngeen ciy dundale non seulement seen bopp ak seen njaboot. te loolu saa saa neew na bépp yaram kullu lahmin bépp yaram boo xam ne li ko li ko màggal di ko nes nesal di ko kii lu xaraam la yoneen saa saa nee na yaram boobu safara moo ci gën a kat yooyu di wax yooyu toog mel li nga moom diine ji di wax lu leen neex daanaka suba ba ngoon lépp fu ñu ubbee seen gémmiñ ay nar la waaw kon foofu ngay gise gravité bi alal ji foo ko jële dala malaaka bi di laaj alal ji nga amoon foo ko jële boo tontoo tontu bi baax am na ñoo xam ne foofu dina baax ah seen alal dagan na waaye fa ñu ko dugal moo baaxul léegi c'est bon léegi fan nga ko dugal am na nag loo xam ne moom bu bonee li bon mooy foo ko jële bi boobu mooy mooy définir fan nga ko dugal foo ko jële bu xaraamee mënoo koo dugal fu baax man da nekk moo tax képp ku la moo tax seetal gaa yooyu kàccikat yooyu façon sëriñ yooyu di wax naan ay ay alal li am solo mooy fa nga koy dugal nekkul fa koy ame ba tax ñuy daganal seen bopp jaay sàngara jàpp na bu ñuy jaay ay marchandises moo sàngara nekk ci biir garaawul waaw alors que façon yu mel noonu leen ko wax te ñoom xam nañu gravité bi yoneen saa saa wax ci di jaay sàngara ak di ko transporter di ko kii yëpp ak di ko nalak yëpp bokk ci rëbb gi yàlla rëbb yoneen tam kooku waa léegi ngay dof dof lu dégg wax yoneen saa mu leer benn waaye taxaw fee parce que maamu may diw wala baay may diw di la gëmloo ne léegi jaayal sàngara dara newu ci léegi yow ga gëm ko yow yow gëm ko léegi ginnaaw bi nga xamee li nga xam man ku xamul sax man naa comprendre ñoo xam ne bon xamuñu dañ koo dañ koo comme que dañ ne doomu sëriñ la koo kay xanaa lépp lu mu wax noonu la topp ko noonu aveuglement ñooñu man nañ loolu man man ñooñu mën naa leen a comprendre mais koo xam ne yow xam nga ba pare di nangu nag di wommatu ci ginnaawu kàccikat bu toll noonu mu yow moom amoo lay ci sa kanamu borom yaa ko tay amoo benn lay yaa ko tay ah waaw kon loolu duubul question kon fitnaay alal kon yal nañu yàlla yal na ma yàlla musal yoneen saa saa ne borom bi yal nañ ma musal wa min sharril ghina kon ghina <laughs> dafa am ak wan gu ci ne de <laughs> du lépp baax ah. ah xolu ka ko yor mooy définir alal ja nam koy ame ak bu ko amee fan la koy dugal bu dee ku ragal yàlla moo tax yeneen saa sa waxoon ko Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As gisoon nañ ko fi ni'mar maalu salih lirajuli salih ko ni'ma eskay ni'ma aka baax al maalu alal ju sell ju baax te rafet ci loxo nit ku baax te sell loolu la bu ñuy ci na ko amee baaxul sawaay mënoo koo recycler ba def ci lu baax ah déet attention ah yi gagné pied mi dem ci Makka nga ne loolu du lu baax ne fan la baax <laughs> ah déet yaayam la ci yóbbu Makka saa ñu ko noon fan laay ci ajaratu baayam dem na ci Makka dimbali na ci ay jirim après <laughs> mais moom lan na ko jariñ moom moom moom mooy la Sufyaan doon wax Sufyaan moo yoy na mii gisoon di wees moom la waa ji nga xam ne daa jël alalu alal ju lewul <laughs> ju xaraam ne da kiy jaamu yàlla xam nga mooy kan lan mooy misaalam ki nga xam ne daa jël ay tuur ndox ay urine ay saw la dajale ci satala ñëw di jàpp <laughs> <laughs> sawaay julli jot na de eh baax na fekk sawaay naq baa gi waaj a toj mu jël satala gi dugg ci biir cuur ba doyal après daal di génn jël lim cuur après di ko jàppi ñëw nag taxaw di xeeñ xunnakum saw après nag ne allahu akbar commencé julli mu xam nga loolu c'est par mu ne il lu xaraam nag naan da koy jaamoo yàlla yàkki weyam waaw barke yàlla rahimahumullah ko añ ñoo mën a joxal masal ñoo mën a jàngale léegi bon nañ ñem foofu ci wàllu ña ak yi euh, alal bi léegi nag mu des wa min fitnatil faqr ah min sharril euh, ghina wal faqr mais lan mooy mbonu ñàkk ñàkk moom moo gën a xam moom non ñàkk moom <laughs> al imaamul Ghazali rahimahullah mu ne mooy mooy ñàkk gi nga xam ne génn yiw du ànd ak moom waaw xam nga xinaa am na côté gu yiw ñàkk am na côté gu yiw gisoon nañ imaamu Nawawi ñu defoon euh, baabu fadlil faqr rek ak yooyu ak xinaa yooyu yëpp waxoon nañ la foofu taxawoon nañ ci yaataloon nañ ko euh, mooy ñàkk gi nga xam ne bu dalee waa ji lépp luy yiw da koy da koy da ci moom da koy effacer day tax waa ji dootul am benn retenue waaw si nan la mën a ame ngir génn ci ñàkkam bi nan la mën a def ba génn ci ñàkkam bi amatu ci benn retenue benn waraa benn mbañum rus wala am lum mu ciy seet non amatu lu mu ciy seet waaw non non non te dina ko yóbbe muy def ci loo xam ne yellut way diine ak ñi nga xam ne rek seen am mbañum rus moo koy bañ waaw wala yi bi sababi faqatihi ala hay ay xaraamin wasat te nag à cause de ñàkkam gi dina tax faaleetul du faale ci ana lam lu xaraam lay suti tëb ci kawam yoonam newu ci ngir am fii ma buñ na ko woon tey am na entreprise porcine bu nefee gars yi ñu bari bëgguñ liggéey boobu moo tax ça paye non foofu moom mbaam xuux yi ngay kii bon ngay toppatoo mais gis nga bu weer wi deewee gars yi bu ñu la fayee yow saleeru ingénieur ngay am parce que gars yi bëgguñ ko liggéey te gars dañu soxla waaw am na jambon gars dañ koy lekk dañ ko bëgg gars yi amul ñu leen toppatoo mbaam yi moo tax gars yi dañuy yokk kii yi sawaay gis nga foofu amuñ laajul yenn qualification yi wax ban laajul benn qualification da ñëw gaa yi wan la affaire yi wan la ni ngay def jeex na nga dóor wóor na boo fa liggéeyee yow trois mois boo ko fa liggéeyee buñ la fayee waaye yow ça équivalent ay millions la Sénégal nga ni lan mooy Bretagne fii ah waaye yow sa waay yaa ngeen numéro waa ah. ji waaw woote bañ na ko oui on a si vous êtes prêt euh, bon le salaire vous êtes au courant c'est bon deux mille cinq cents euh, entre deux mille cinq cents trois mille par mois oh euh, vous vous voulez commencer quand demain <laughs> demain takat xam na mbaam sa waaye di di toppatoo yooyu li mu bone mais yoonam Ahmad la tudd yoonam defee na wax yow sa ay ay ah, dama war a am waaye yéen tamit tamit li ngeen di wax xaram mooy li nga xamante ni nii jotuma ci li nga jot daj la arrêté kon mooy loolu la du seet dootul bàyyeete xel ci lan la xaraam loo xam ne moom lay sote ngir dàqal boppam nee na ñàkk gi nekk waaw waaw ana ci ban xaal la koy ban ban ban ban ban ban ban guta la koy dugal yoonam newu ci waaw moom moom mar dina ko tax naan nag póotit yoonam newu ci ay robinet yi kiiwee waaye yow ma ne waaye yan robinet waaye <laughs> naan jeex naa <laughs> waaw waaye it faqr bi comme li ñu doon wax sànk ci rinaa bi yeneen saa sam doon wax ne rinaa nekkul bari loo dajale mais faqr tamit gis nga nit bu dee il pauvre de d'esprit il est pauvre d'intérieur non kooku gis nga waa jooju boo jëloon àddina ak lépp jox ko it day mel ni amul moo naa imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne wa qiila al-muraadu bihi faqru an-nafs alladhi la yarudduhu mulku dunya wala milku dunya bi a eh, mulku ma milku dunya bi xadaafiriha waaw mu ne nee nañ nag non am na ñu ne ñàkk gi nag yeneen saa saa bi muslim mais dañ naan la ñàkk yépp la ñàkkuk xol ak ñàkkuk esprit ñàkku tamit yi moo tax Seydina Ali ne gis nga ñàkk law kaana al-adamu insaanan la qataltu <laughs> gis nga ñàkk moom bu doon nit la koy taxawaalu di dox non man Ali damay dem rey ko parce que ñàkk moom wayow <laughs> non ñàkk lu ne la def loo nit tam na nit génn ci ngo gis na nit koo xam ne ku sàmm woon la génn ci loolu tax na nit dem def loo xamante ne ku ko ne woon laata ba muy am que yow bés di nga mas a def lii danaan la déedéet waaye ñàkk poussé ko ci poussé na ci ay nit di prostitué góor ak jigéen nag waaw yooyu yëpp waaw léegi nga naan la loolu waaye <laughs> bu doon nit ma koy rey nga naan lan <laughs> waaw kon mu ne ñàkk gi am nañu ne mooy ñàkk bakkan mooy gi nga xam ne boo amoon àddina lépp ñu daj ko sa loxo loolu du tee nga ñàkk waaw loolu moom keroog ngay gën sax ñàkk daanaka <laughs> moo tax mooy ñu doon sànk rek nga xam dañuy am lépp ay milliardaires yoo xamante ne di xëccoo ak benn garagiste <laughs> boo xamante ne waaye moom moo ko luyewoon affaire bi <laughs> daan mel noonu mu ci déggoon Euh, fii à Lyon cinquième benn garagiste boo xam ne gars yow waa ji millionnaire la <laughs> parmi les millionnaires lyonnais mais am ak moom moom moo ko woon quoi dëgg la alalam la loolu mais waa ji après histoire bi sax man jàppatuma exactement mais ma gisee muy muy këccoog waa ji ci loolu ma ne mais en plus li mu yor waajooju manoon na sax pour euh, def loo xamante ne côté socialement comme ko ñoom gëmuñu àllaaxira voilà image am da ciy kii mu jaare ci comme ni yeneen boss yi di def ah voilà waaw ne léegi voilà def lu symbolique loo xam ne médiatiser ko nag waaw gars yi ne voilà voici un patron modèle nangam kii loolu mënoon na ko def mais mu nekk di xëccoo ay ak benn garage boo xam ne moo ko luy woon waa ji di fay mais après xaw ma mu bëgg a yokk mbir yi waa ji nag affaire yi daanaka mënatu ko foofu lañ ko xame koñ bi yépp côté quartier bi yépp foofu la defar seen oto yi léegi bu ko tëjee waa bëgg ko nangu <laughs> léegi waa quartier bi yépp daal di koy mere <laughs> ci loo xamante ne moom li mu yor mais loolu yow yaay jàpp naan waa ji li yor la yow waa yow xamoo lii la la yore saa sam di wax say eh boobu eh, ngay wax faqr baaxul faqr xol moo gën a yées waaye faqr ci bépp wàll waaw boo xamante ne day tax. sa jaamu yàlla dootoo ko man boo toogee booy julli sax sa xol a ngi dem ci yée dépense ba tey rek laa jiyee bu ma demee bañ ba madam ne ma hë waaw ngay muy taxawaalu fi ne ci guddi yi nag bi guddee ñëw fekk ñépp tëdd ngir bañ ñu ne ko kii aywa dépense bi <laughs> ba pare gaa yi nga xam ne jotoon na leen a yoral bor ñu koy kar ci mbedd yi <laughs> comme ni ñu waxoon walla yaa bi noo ñàkk moom baaxul quoi noo ñàkk moom xaw ma lan mais bu fi kenn ne yàlla ñàkkal ma déedéet da feebar wala lan walla yaa billah kon ñaan gi gooma am solo la kon ñu daal di yem noonu bii di ñëw insha allahu taala ñu gis hadiisu ah <laughs> way léegi da ngay gis nga xadi saxaaba boobu xam nga ko léegi dama nga seetu ko